alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci wufuud yi gisoon nañu wafdu sudaa gisoon nañu ziyaad seydina ziyaad as-sudaa'i radiyallahu taala anhu wa ardaa comme ni ñu ko dige woon tey insha allah ñu war a gis wafdu Thaqif boo seetloo wafdu Sudaa ak wufuud yooyu daanaka fiñ tolloon mu ngi woon ci l'an ndax xew-xew boobu muy wafdu Suudaa dafa xewoon jamono ji nga xam ne ci la aleyhi salaatu wassalaam doon yónnee li nga xam ne mooy armeem yi ba ni nga xamante ne ñoom noon lañuy agsee ngir daldi tuub ginnaaw ba mu yónnee arme bu foofale ginnaaw bi nga xam ne ci la yónnee arme bi assudaa yi dikkal ko na ko a ah, aleyhi salaatu wassalaam ah way dëppal dëppal arme bi man maa lay resal sama waa ñoñ maa lay resal sama waa ñoñ bu ko defee loolu lépp problème du ci am maa leen di maa nekk seen délégué te loolu xewoon ginnaaw bi aleyhi salaatu wassalaam jógee Ji'irraana te loolu mu ngi amoon ci huitième année bi ci gàddaayam bi moom aleyhi salaatu wassalaam tey ñu war a gis wafdu Thaqif muy délégation waa Thaqif ñoom bu ñu fàttale ko al imaamu Muhammad ibn Isxaaq bin Yasaar raxmatullaahi alayhi waxoon nañu te tamit jotoon nañu tudd comme ni ñu ko rappelé woon ci bi ñuy jeexal jataay bi weesu ah, këne ñoom ñu ngi agsi woon seen histoire dafa tàmbalee gannaaw ba ñu faatee seydina Urwat ibn Mas'ud athaqafiyu radiyallahu taala anhu wa ardaa mi nga xam ne keroog xisaaru Taa'if fekkewu ko parce dafa demoon ngir uti ay arme jàngi sunaa dubbabaati wal manjaniq ca Jurash ca côté Yaman mu demoon yónniwoon ko waa Saqiif ngir mu dem xooli nan lañuy jàngee la fabrication des catapultes muy manjaniq yi ak dubbaabaat yi les nan lañ koy defare ba mu ñëwee fekk aleyhi salaatu wassalaam daldi pare foo fële hein daldi pare siège bi ndax ni mu deme woon Saqiif juñ leen laal léegi nag ci kaw noonu la Seydina Urwa bi mu ñëwee aleyhi salaatu wassalaam entre temps jóge mu jógee Saqiif Taayif dem na Ji'irraana séddale màng ma daldi umra daldi ñibbi bi muy ñibbi ci yoon bi kom li al imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi aleyhi waxoon doon ubbi nettali waa Saqiif mu ne wa min xadiisihim anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam lamma insarafa anhum ittaba'a atharahu Urwatu bnu Mas'uud ath-Thaqafi hatta adrakahu qabla an yasila ila al-madiinati fa aslama wa sa'alahu an yarji'a ila qawmihi bil islaam faqaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kamaa qawma innahum qaatiluuk nee na ñoom seen wafd bii di délégation Saqiif nii la tàmbalee mu ne nekkoon na ci seenu nettali ginnaaw bi nga xam ne ci la aleyhi salaatu wassalaam jóge ca ñoom bim leen assiégé ñibbi fi mu jaar neen Urwa bam mu diggisee ba mu ñibbisee walam yakun musliman anadak jamono jooju tuubagul woon mu ñëw ñu ne ko li fi xewoon siège bi amoon na fi mu topp trasu aleyhi salaatu wassalaam ba na mu koy dabe fi nga xam ne mooy laata muy dugg ma dinatul madinatul wara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam fa aslama mu daldi tuub wa sa'alahu mu laaj ko permission an yarji'a ila qawmihi bil islaam tuub na <clears throat> mu ne ko bàyyil ma dellu nag ci waa Saqiif yóbbaale fa lislaam gii ma woo leen amaana ñu dugg ci lislaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne innahum qaatiluuk yal imaam ibn isxaaq mu ne kamaa kam ni nga xam ne yataxaddasu qawma comme ni nga xam ne ay ñoñam noonu lañ koy nettalee di ko wax aleyhi salaatu wassalaam daleen ne innahum qaatiluuk gis nga ñoom dañ lay faat ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xamoon na mer ak li nga xam ne mooy noonoo gi woon ci xolu waa Saqiif contre l'islam waaw mu man nag yow ndaw yàlla li aleyhi salaatu wassalaam man maa leen gën man lañ gën a sopp seen bët yi ak seen doom yi sax seen doom yi man lañ gina a sopp ko ñoom te déggal nañ ma ba mu demee ci gàttal mu woo leen gaay daldi koy faat comme ni ñu ko rappelé woon ci jotaay bi weesu bi ñuy tëj alayhi salaatu wassalaam ne inna mathalahu fi qawmi ka mathali saaxibi yaasiina fi qawmi ne Urwa de li ko dal ak ñoñam yi mooy misaalam li dal saaxibu yaasiin ci ay ñoñam ndax dacaahum ila lislaami fa qataluuh dalee na woo ci lislaam ñu daldi koy faat xadiis boobu al imaam ibn isxaaq gis nañ ne rawaahu biduuni sanadin waaye boroom al mustadrak di al xaakim daldi na koy solo ak imaam al tabari ci taariixam naka noonu al imaam ibn Sa'd indi na ko ci tabaqaat bi muy indi wafdu Saqiif ak ñooñule ak imaam al Bayhaqi indi na ko ci ad-Dalaa'il muy Dalaa'ilu nubuwa naka noonu al imaam al Haythami raxmatullaahi alayhi al imaam al koy solo. ci majma'u zawaid ci majma'u zawaid koy indi foofale bi mu ko indi moom expression wam nii la xam nga imaam ibn Isxaaq moom expression bi mu utilisé dara inna mathalahu fi qawmihi laka mathalu ya laka mathalu saaxibi yaasiin yaasiin laka mathali saaxibi yaasiina fi qawme mu ne misaaluma Urwa ci ay ñoñam day niroog misaalam boroom saaxibu yaasiin ma fekkoon ñuy wedd yonent yi salaatu wassalaam mu ñëw ne yaa qawmi ittabi'u al ittabi'u man laa yas'alukum ajran wa hum muhtaduun wa maa liya laa a'budu alladhii fataranii wa ilayhi turja'uun wa ilayhi turja'uun attaxidu min duunihi aaliha in yuridni arrahmaanu bidurrin laa tughni cannii shafaa'atuhum shay'an wa laa yunqidhuun inni idan la fi dalaalin mubiin gaa faat ko suñu boroom ne qiila dxulil janna qaala yaa layta qawmi ya'lamuun bimaa gafara li rabbi wa ja'alani minal mukramiin mooy waajoo jële nga xam ne dafa ñëwoon doon jàppale yonent ya ba ñuy woote aleyhimu salaatu wassalaam ca seeni ñoñ ne leen eey seeni samay ñoñ di topp leen yonent yi ñi nga xam ne woowuñ leen ngir seen bopp te ñoom ñu juble lañ waaw lan moo tee nag ma jaamu boroom bi nga xam ne moomu ma bind ci loo xam ne amul modèle jëlewu ko ci kenn te ñun ñépp te yéenit ci moom ngeen di dellu est-ce que damay jàppe ba wëlliif ko bàyyi ko fi di ko ja di jaamu leneen ndaxkat buur yàlla bu ma nammalee lor hein ñoom ak yéen manu ngeen a manu ngeen a def intervention ba li mu namm ci man daal di may dal waaw bu ma leen toppee nag ginnaaw bi ma xamee lii lépp këni buur yàlla mi nga xam ne mooy kiy njariñe te mooy seetaan ku mu seetaan lor dal la ma xam loolu lépp bàyyi ko fi di jaamu keneen kon inni idan la fi dalalin mubin dëgg-dëgg bu boobaa man maa ngi ci sànkute gu leer nañ gaa yi daldi koy faat ba mu faatoo suñu boroom ne ko qiila udxulil ñu ne ko udxulil janna duggal aljana qaala mu ne yaa layta ak a neexoon samay ñoñ ya'lamuun ñu xam man fi ma teer fi ma mujj bi ma ci li nga xam ne xafara lii la ma jéggal rabbi sama boroom wa ja'alani mu boole ma minal mukramiina ci ñi nga xam ne ñoom lay teral ñoom la teral fii ci aljanna loolu nag la ne moo kiiwa yem ndax dafa woo ay ñoñam ñu faat ko moo kii yem seydina Urwa ibnu Mas'ud athaqafiyu radiyallahu anhu ci expression boroom almajma di al imaam al haythami foofu dana yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane mathalu Urwa mathalu saaxibu yaasiina dacaa qawmahu ila fa qataluuh muy ci xadiisu seydina curwat bnu zubayri ibn alcawaami radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma foofu aleyhi salaatu wasalaam dana misaalam curwa de dafa mel ni misaalu saaxibu yaasiin woona ay ñoñam ilallahi ci buur yàlla jëmaleen ci yàlla fa qataluuhu ñu daldi koy éliminer daldi koy exécuter muy xadiis seydna urwatu bnu zubayri radiyallahu anhuma boroom almajmac mu ne rawaahu tabaraaniyu mu ne imaam altabaraani tamit daal na koy solo jële nañ ko tamit ci al imaam azzuhri lu niroog moom mu ne ñaar yi yëpp mursalun ay mursal lañ wa isnaaduhuma xasan te seeni sanad mbir la yoo xamante ne nii yu xasan lañu mooy mursalun xasan foofu la seen nettali tàmbi al imaam ibn isxaaq di continuer mu ne summa aqaamat saqiifun ba'da qatli urwata ashhura summa innahum i'tamaru baynahum wa ra'aw annahu laa taaqata lahum bi xarbi man xawlahum min al nag biñ defee seen forfait seen njombe ju faat nañu jullit de toog waaw muy seen mbokk mu leen jege ginnaaw bi ñu defee seen forfait bu rëy bii seen njombe ju rëy jii hein ñu daldi nag xalaataat seeni mbir mu ne summa ginnaaw gi aqaamat saqiif bi ñu defee loolu ñu daldi toog waa saqiif ba'da qatli urwata ashhura ginnaaw bi ñu faatee urwa ay weer ay weer waaw summa innahum tamaru baynahum ginnaaw gi nag ñu daje waxtaan seen biir sottantey xalaat ci ni situation bi demee wara aw li tax nag ñu waxtaan ci mbir mi seen cas ak ni situation bi demee mooy dañoo gis ne annahu la taaqata lahum bi man xawlahum min al arabi wa qad baayahu wa aslamu dañu def observation observer analyser situation politique régionale bi ni mu demee ñu gis ne arab yi leen wër yépp tribus arabes yi tuub nañu la grande ville de l'Arabie di la Mecque Makkatal Mukarrama zaadaha wa takriman asbaxu muslimin waa Makka mujj nañu li ëpp ci ñoom seen kilifa yi yépp nekk jullit ku ci newul jullit exilé wu nga dem nga sa yoon lislaam moo yor foofule ñu gis ni tribu yi leen wër min hawazina wa ghayriha ci waa hawazin ak ñi leen wër ak ñooñu waa banu Sa'd ibn Bakr gaa yooyu yépp aslamu daal dinañuy tuub te tamit ñu gis ni xarek ñii du mën a nekk waaw xarek arab yi yépp ñu wër c'est impossible te ñoom jaayante nañ ba tuub ba dugg ci lislaam ñun daal ñoo fi nekk ñu ñunum ñenn waa Saqiif te sujug dund neexatul te bul fàtte ne yi ñoom xamoon nañ ne mënuñoo bouger même seen seen gàtt yi mënuñu woon a soli waaw parce que pression bu mag la sayyidu Hawazin tegoon seen kaw radiyallahu anhu Malik ibn Awf ndax keroog bi mu tuubee dana yonent bi aleyhi salaatu wassalaam may ma may maag ñoom Saqif moom waa Taayif dama leen di harceler waaw dama leen di harceler dootuñ génn ci dootuma leen may ñu sori fu ñu nar génn ma songu leen même seen caawo seen jur gi mënatuñoo sàmm fu sori moo tax waa Saqif waa Hawazin am nañu leen di boole ci délégation yi di tudd délégation Hawazin di ko tudd fi nga xam ne ci lañ ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam Ji'rana waaw loolu bu doon moom lañ dañ ko ci boole te tamit dëgg la mooy bu ñu ko ci boole woon loolu day bokk ci délégation yi te délégation la dëgg la mooy ne loolu la te dëgg la mën nañ ko tudd mooy wafdu Hawazin biñ ñëwee ñoom délégation waa Hawazin euh, euh, Ji'irraana la ñëw ñëw ci Yonent bi alayhi bi muy séddale màng mi ngir lan ngir mu jéggal leen hein delloo leen seeni seeni jaam seen doom yiñ jàpp ak seen soxna yeeg seen prisonniers yi ak seen alal yiñ jël Yonent bi alayhi ne man pare naa joxe comme ni tuddoon nañ ko jotaay bi weesu li nga xam ne moom laa ci am ak waa Banu Haashim waaw kanta sama saxaaba yi foog ma laaj leen comme niñ ko gise woon ci jataay bi weesu niñ ko tuddaate woon ba finalement daal ñu mu ne leen ana Maalik ibn Awf ne ko mu ngi Taayif moom mu ngi Taayif Taayif la nekk ak waa Taayif ca seen forteresse ba mu ne woowal leen ma ko nee leen ko bu ñëwee dinaa ko delloo njabootam te dinaa ko jox sans gëléem loolu après mu ñëw am na ñoom dañ naan lool mooy première délégation bi ñëwee foofu ñoom ñi njëkk a ñëw doon wax ak aleyhi salaatu wassalaam deuxième délégation bi moo doon loolu am nañu ne lool mooy première délégation bi ñoom ñu njëkk a ñëw doon tinu ca Ji'irraana ginnaaw gi Maalik ibn Awf bi mu ñëwee loolu am nañu koy considérer deuxième délégation bu waa Hawazin waaw waaye gisoon nañ ne ci ñoom ci waa Banu Bakr ibn Sa'd yónni woon nañ après ci l'an neuf ki nga xamante ne mooy Dimaam ibnu Tha'laba radiyallahu taala ardaa kon buñ mooy kon waa Saqif ñoom dañu bari woon ay problème ndax xamoon nañ ni la vie devient de plus en plus dure pour Saqif waaw parce que mënatuñu fee nekk te il est impossible di xare ñi ñu wër ñépp te gëm yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu moom c'est impossible léegi nag lan lañ def bi ñu gisee loolu ñoo nekkoon nañ ci waxtaan ci situation bi ni mu demee nii nañ ci waxtaan ñu daldi dajaloo nag ne dañ ciy waxtaan al imaam ibn isxaaq mu ne xaddatani yaqub ibn utba ibn al mughira ibn al axnas mu ne ki ma nettali de mooy sama sëriñ di yaqub ibn utba utba boobu di doomi al mughira al mughira di doomi al axnas anna amra bna umayya axaa bani ilaaj kaana muhaajiran li abdi yaa leyl bn amr alladi baynahuma suu wala sayyi wa kaana amru bnu umayya min adha al arab fa mashaa ilaa abdi yaa leyl bn amr xatta daxala daara summa arsala ilayhi anna amra bna umayya yaquulu laka uxruj ila aaxiri alxadiis al imaamu bnu isxaaq aleyhi raxmatullah wa ala abiih mu ne xaddasani kon yaquub ibn utba ibn al mughira ibn al axnas moo ma nettali anna amra bna umayya kënee waajuñ naan Amr ibn Umayya axaa bani Ilaaj nekk mbokk waa banu Ilaaj mbokku ne mbokku waa banu Ilaaj mu ne moom ah, bokk nag bokk la nag Amr ibn Umayya bay gisoon am na Amr ibn Umayya bu siiwa siiwa siiwa siiw waaw muy Amr ibn Umayya ad-Damri Abu Umayya ah bokkul kii Amr ibn Umayya ad tuddoon nañ non non tudduñu woon tudduñu ko woon jataay bi weesu parce que noo ñëwaguñ ci ay ñëwaguñ ci ci ci délégation wu kàccoor bu mag bi <laughs> kàccoor bu mag bi gisaguñu ko te war nañu koo gis man huwa al kàccoor al kan mooy kàccoor bu mag bi mooy kële <laughs> non euh, euh, Amir ibn bu ñëwee foofu nañ tuddaat Amr ibn Umayya ad-Damri ak mbokkam ba ñoom Haraam ibn Milhaan ak ah seen mbokk yi kii Amr ibn Umayya bi mooy ibn Wahb ibn Mu'attib ibn Maalik ath-Thaqafi Abu Umayya ah moom mii noonu la tuddoon Amr ibn Umayya ibn Wahb ibn Mu'attib ibn malik asaqafi dàkkantalam ne woon abu umayya voilà léegi euh, moom mujj na mooy dinañ gis seen histoire nii mook abdi yaa layl abdi yaa layl mi mu ne waaw moom axaa bani ilaaj nekkoon mbokk waa banu ilaaj moom kaana muhaajiran li abdiyaa Layl ibn Amr nit la koo xam ne dafa gàddaayoon abdiyaa Layl ibn Amr mooy dañoo amoon problème léegi nag mu daal di koy taf dal di koy gàddaay waaw mu daal di koy gàddaay abdiyaa Layl mii nag boroom xam-xam yi raxmatullah dañoo wuti ci ay mbiram <clears throat> parce que am na ñu ne non Abdu Yaa Layl man Abdu Yaa Layl du moom parce que Abdu Yaa Layl bii euh, moom fekkewul woon lii ah, parce que du Mas'ud la comme li kiy wax ne doomam la Mas'ud ibn Abdu Yaa comme li imaam Muusa ibn Uqba mu ne nekkuloon Abdu Yaa Layl de waaye imaam ibn Ishaq dana Abdu Ya'la yi la moo tax am na ku mel ni imaam ibn Hibbaan tudd na ne moom ci saxaaba yi la bokk am ñeneen ñu ne déet déet déet faut pas dire ça parce que Abdu Ya'la la bii kii ku yàgg la ibn Amr ah te woo fàttala ko yeneen ci saam ba muy dem Saqiif ngir rawale woowaa Saqiif ñoom ñii la daj moom mii bokkoon na ca ñoom dajaloon Abdu Yaa Layli bi am na nag ñu ne du moom parce que doomam Mas'ud la comme li imaam Muusa ibn Uqba daal wax waa imaam Ibn Isaaq fii dane Yaa Layli ibn Amr mu ne kon eh, anna Amr ibn Umayya axaa Bani Ilaaj kaana muhaajiran wallahu ta'ala a'lam ay dhalika kaana min as am laa li leer moom imaam Muusa ibn Uqba dane de dane kii la doom ji la Mas'ud ibn Abdi Yaali la léegi anna mu ne kon Amr ibn Umayya axaa Bani Ilaaj dafa gàddaayoon Abdi Yaali ndax seen diggante dafa amoon problème lu ñaaw mooy dafa amoon problème mu ne waaye wa kaana Amr ibn Umayya min adhal arab Amr ibn Umayya mii nag mu ne dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñu ginoonu muus ci arab yi waaw dafa bokkoon ci way rëy xelu arab yi dafa bokkoon ci ñi ginoonu rëy xel ci arab yi moom Amr ibn Umayya ibn Wahb ibn Mu'attib ibn Malik as-Saqafi abu abu Umayya léegi nan la def am na problème ak kii gàddaayoon te nañ lu yàgg fa masha ila abdi yaa layl ibn amr mu dem ci abdi yaa layl amr xatta daxala daara ba ni muy duggee këram waaw bi mu duggee këram thumma arsala ilayhi mooy kër yu mag la doon lañ am bokk bul xalaat suñu appartement yi ñuy am fii ci tugal mooy manoo considérer ñu naan la nit dugg na sa kër noonu mooy ngan kër la doon doon waaw am ëtt am lu yaar mu ñëw nag dugg bi mu dugg ci biir kër gi ci kuur bi dugg summa arsala ilay ginnaaw gi mu yónnee ci moom mooy yónnee ngir ñu woowal ko anna na ibn umayya yaqulu lak mu ne ko demal yónnee benn ndaw ne ko demal ci abdi yaa layl ne ko man amr ibn umayya maa ko naan uxruj ilay na génn ci man maa ngi nii buy këram fa qaala abdu yaa layli lir rasuul abdu yaa layli wax waa ji mu yónni woon ne ko waylaka a amrun arsalaka ilay na waa ji toskare ñeel na la yow daal taskare ñeel na la a amrun arsalaka ilayk est ce que amru moo la yónni ci man est ce que seetaan nga li ngay wax amru mi nga xamante ne nii différent bu rëy lañ am ba moo tax bana ma banaa ko gàddaay naa ko gàddaay na ma yow dagaar wéradi wala ana lan moo la dal ba nga naan amru ah moo ne ma moo la yónni ci man moo laan la naa génn ñëw yow est xam nga li ngay wax a amrun way la ka toskare ñeel na la ah a amrun ndax amr arsalaka ilayya moo la yónni ci man qaala waa na ko na am kay toskare ñeelu ma de moo ma yónni te kat kaay ma tegal la ci dara wa haa huwa daa waaqifun fii daarik waaw te waxuma dara bul foog ne daa nekk ca pénc ma wooru la mais mu ngi ca biir kër mu ngi ci sa ëtt bi boo génnee rek di nga ko gis booy génn di gis am abdu yàlla yi ne xanaa kay déedéet fa qaala inna hadha shay'u ma kuntu adhunnu la amrun kaana amna'u fi nafsihi min dhalik mais il ne croyait pas ah waa ji gëmul woon li ko waa ji wax mu ne non lii moom lu yéeme la parce que lii mbir la moo xam ne masuma woon a njort hein masuma woon a njortu ne lii mën na am waaw parce que mais Amr mais Amr suñu noonoo gi sama diggante moom mais moom mais bañaloon na boppam di def lu mel nii di ñëw sama kër di ma woolu waaw ndax ñoom seytaane leen fooyaloon moo leen foowe ah seytaane moo leen foowe ak a bari jullit ñu mu foowe waaw nga dégg ñoo xam ne ñoo bokk nday ak baay daal di bàyyente ne nañu walla iyaazu billaah waaw hmm? ñu ne yéey yéey yaa yéey bàyyante nañu nag waaw ku nekk di jaay fut la am clan bu la ci jàppale yor su groupe ku nekk nag di la jaay ne ni fi nga jàpp noon la waaye ñoom ñépp ñoom ay xaqi ñoo ñoo ñooñ xaqaaraa ñoo ñoo ñoo ñoo torox te du ñu dara waaw bu ñu xëyee nag ku nekk jàpp ne moom fii mu ne kilifa la alors que ñoom ñépp ñu ñu doyadi lañ azilla ñu suufe lañu duñu dara laysu bi shay duñu dara ndax xoole nañu ba iblisul la'in daldi leen foowe waaw léegi nag fa xaraja ilayhi fa lamma ra'aahu raxaba bi mu génn sol ay dàllam génn waaw fi mu newoon ci néeg ba mu newoon génn ñëw ci ëtt bi gis dëgg la de amru déngi ba mu ko gisee nag mu daal di koy tatagal waaw marhaban bika ya amr fa qaala lahu amr amr ne ko innahu qad bina amrun laysat ma'ahu hijra ne ko nag eh, yëgal ne wàcc na ci ñun xew na ci suñu biir waa Saqiif loo xam ne ay gàddaayante amu ci place waaw mooy ne mënuñu fee nekk di ku nekk di taf sa moroom di continuer di jaay fulla ca lañ newoon alors que problème bu toll nii xew ñu war koo mën a régler lii ñu dal ay gàddaayawante mënu ci ànd innahu qad kaana min amri hadha ar-rajuli ma qad ra'ayt qad aslamat al-arabu kulluha wa laysat lakum bi harbihim toog fanzuru fi amrikum amr ne ko ndax kat nekk na ci mbiru góor gi mu ngi alayhi salaatu wasalaam lañ ci jóg lañ ci jóglu ay mbiram gis nga maa qadra ayta fi mu teere fi mu mujje ba muy tàmbali ñépp foog ne du dem fenn waxi gone la rek ñoom ñi nag ay mag lañu woon amru yaa layl abdu yaa layl bu nee ne moom la <laughs> mooy moom paala woon mag la woon bu yàgg temps yooyu ci sangu saqiif yi la bo woon ba fa yonent mi alayhi salaatu salaam di dem jóge Makka doon rawali foofu fële ànd ak Zayd ibn Haarisa mawla radiyallahu anhu bu dee moo fi ne ba léegi mooy yàgg na waa ji yàgg yàgg la waaw moo tax mu ne ay mbiram début bi gis nga niñ demoon gis nga léegi nag fi mu mujje waaw qad aslamatil arabu kulluha toute l'Arabie tous les toutes les tribus arabes tuub nañu arab yépp dugg nañ ci l'islam wa laysat lakum bi harbihim taaqa ñu yéen nag waa Saqiif mooy moom ci ñoom la bokk ne da ko bëgg a wax ne yéen mais manu ngeen koo xare arab yi yépp loolu man da ndax ay julli lañ man da kon nag man Amr li tax ma ñëw seet si la yow abdu yaa layla fanzuru mooy lii lii de defal naa la décor situation bi te ginu mën a koo xam kon nag fanzuru fii amrikum ndax mënuñu continuer nii mënuñu continuer di dund nii kon nag fanzuru xool leen fii amrikum ci seeni mbir mooy waxtaan leen ci xool leen ngeen càmbaralante ngeen càmbarante ci xalaat mu ne fa inda dhalika tamarat thaqif foo fële ca booba ci la waa daldi dajale dajaloo ngir waxtaane mbir mi mu nekk bu doon tey liñ naan session extraordinaire waaw muy session extraordinaire ñu war a waxtaane mbir mu jàmb waaw te yitteel ñépp ñun banu Saqiif mu ne wa qaala ba'duhum li ba'd ci noonu biñ toogee war a waxtaan nag wa qaala mu wax ba'duhum li ba'din lenn li ñuy commencer ak discussion yi ñu ne afalaa tarawna annahu laa ya'manu lakum sarbun wala yaxruju minkum axadun illa qtata illa qtutia ñu ubbee discussion yi ñenn ñi wax ñi ci des ne ne ah li ñu dajale de dëgg la nañ leen agir balaa bëy di weesu mbuus ndax kat xanaa gisu ngeen ni amatul benn suñu troupeau yi dara neewatu ci en sécurité mooy as-sarb mooy al-mashiya amatuñ benn ci suñu suñu troupeau yi dara newatu ci en sécurité waaw on est plus en sécurité waaw ndax wax nañ la sànq waxoon nañ la sànq que ne Seydina naa ibn Awf la loxoon Yonent bi alayhi salaatu wa salaam te la def waaw dal di harceler waa Taïf ba sax seen yenn tool yi nga xam ne dafa xaw a sori tuuti seen dëkk bi rek mënatuñ faa dem seen caawa mi mënatul a wër di for ba foofule seen seen seen gàtt gi mënatuñoo dem ci caawa mu sori mi ndax fu ñu génne mu daal di dal seen kaw kon ñu ne afala taraw na ndax dangeen seetluwul ne annahu la ya'manu lakum sarb xanaa seetlu wee ngeen ne benn ci suñu troupeau yi suñu gàtt yi nekkatul en sécurité mënatuñ leen a sàmm lool mooy gàtt gi waaye walaa ak sàmm ya koy sàmm wala yaxruju minkum ahadun illa qututi'a waa Taayif ngi on nous suñuy mouvement dañ ko wàññi mënatuñoo nekkatuñu en liberté parce que amul kenn ci waa Saqif léegi kuy génn lu dul ne dinañ ko dogaale waaw ndax ñépp xam ne mooy gaay dañ doon xamante loolu nag ñi dëkk Dakar léeg-léeg moom mbir mi da leen di jaaxal mais boo demee ci village yi nii lu village bi ngan be ngan be ngan da ngay dem foo xam ne opposé da ngay foog ne fii moom presque xanaa xamuñ ñee kay nga dem mais gars yi dañ lay mën a xam xale yu ndaw yi laa wax de waxuma mag xale yu ndaw yoo xam ne ay six ans sept mais dañuy xam ba xam gaa yépp ñu dëkk fële dangay romb rek ñu ne ñu naan nga dégg rek ñu naan diw la <laughs> wala ñu koy woo <laughs> eh, diw doon nuyoo yow nga ne ah ndeke gaa yi kon nga gis leen ñu taxaw di waxtaan yoo <laughs> xam ne danga naan mii fii sore gi mu sore gaa yi dañuy xamante bu baax mooy xam nañ waa Taayif moo tax léegi ku fi génn ci rek gaa yi dogaale la mu loolu it seetlu ngeen ko kon na fa tamiru baynakum waxtaan leen seen biir ngeen xool seeni biir léegi nag bi ñu nee ci seen huis clos ci lañu jële benn décision ferme wa ajma'u an yursilu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rajulan kama arsalu urwa nee na ñu daldi jël décision ne léegi ni ñuy def il faut mener des pourparlers ak nday mbill gi muy yonent bi aleyhi wassalaam ndax bu ñu ko amee moom bu ñu amee akooram rek jullit ñi ne suñu wet yi yépp dootuñ ñu def dara waaw waaw te jullit ñi ne fii duñ ñu bàyyi feek moom waxul ne ñoom waxuleen ne ngeen bañ kon nag nañu yónnee ci ñoom benn ndaw comme ni ñu yónnee woon Urwa mais Urwa ñoom yónnuwuñu ko woon Urwa moo ñëw topp ci mais comme ni Urwa demoon moom kese ñu ne nañ yónni kenn fa kallamuhu fa kallamu Abda ya Layl ibn Amr ibn Umayr léegi nag Euh, <clears throat> ñu ne abd yaa lay léegi nag yow yaa fi des ko waaw abd yaa layl ibn amr ibn umayr yow nag daal lañ tànn ngir nga dem wax ak ñi lu tax wa kaana sinnu urwatu wa kaana sinnu urwa ibn mas'ud mu ne moom parce que abd yaa layl wa kaana sinna urwa mooy wa kaana abdu yaa layl sinna urwa mooy abdu yaa layl ak urwa ñoo maase woon léegi nag gars yi tànn ko comme que mooy kilifa gi ñu ne ko ah yow nag la ñuy délégué ngir nga dem wax ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa aradu dhalika aleyhi fa aba an yaf'al gars yi daal di ko exposé nag ne ko ah abdu yaa layl mbooloo mi ci yow lañ dëppoo ne nga dem ci seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam ngir waxtaan ak moom ci mbir mi nga xam ne mooy suñu situation ngeen fexe xool nu ngeen di trouver accord fa mu ne maa am yaf ala non duma ko def ah mukk ah oui ah non non non non pas lu tax wa xashiya an yusna'u bi an yusna'a bihi idha raja'a kama suni'a bi Urwa parce que dafa xalaat ne ya moo parce que lim ragal mooy yéen Urwa ñi nii dem <laughs> ba demee yéen fii mu ne ñun ñépp kenn tuubu ci man bu ma demee mu wax ak man mu convaincre ma ma tuub ñëw ne leen man tuub naa d'accord leen ci lim ñu wax <laughs> lan moo may garantir ne du ngeen ma faat comme ni ngeen faate woon ah man du ma dem ah, ah non mu ragal an yusna bihi bu ñibbisee waa fii ne leen tuub naa léegi bon d'accord leen ci li mu wax mooy kii leen sede leen bàyyi leen seen yàlla yi ngeen di jaamook seen système économique bi ngeen di dundeeg lool hmm. mu ragal lañ defa noor wa noor wa lool la leen dugg leen ci diine gaa yi faat mu ne lu tax may def man du ma ko defan ah, parce que ragal na li dara noor wa dal leen xaala mu leen lastu fa'ilan xatta tursilu ma'iya rajulan mu ne leen nag man tëjaluma leen sama bunt complètement mooy li ngeen wax mooy manum képp moom maanul dem loolu il faut que ça soit clair man na maa dem nag mais à condition keneen ànd ci ah il faut ngeen boole ma keneen waaw il faut ngeen boole ma keneen non pas rajulan rijaalan hatta tursilu ma'i rijaalan parce que deux rek sax garaawul deux rek gaa dañ leen di faagaagal non il faut ngeen boole ma ak mbooloomu conséquent bu ko defee man ma mën a ànd ak ñoom ma daal di dem doxal leen mission bi yéen sama mbokk yi waa Saqiif lu dul lii nag deew ma hmm. léegi gaa fa ajma'u an yab'athu ma'ahu rajulayni min al gars yi daal di d'accord ne bon c'est bon léegi ni ñuy def dinañ la booleek ñaari góor ci axlaaf yi ci seen allié yooyu dinañ la booleek ñoom wa thalathatun min bani malik ak ñett ci waa banu malik bu ko defee ngeen nekk six ñii cinq plus yow muy six waaw muy six fa ba'athu ma'a abdi ya layla al-hakam ibn amr ñu yónni ànd ak ànd ak moom abdu yaa leyl alxakam ibn amr ibn wahb ibn mu'attib ak kan wa shurahbil ibn ghaylaan ibn salama shurahbil di doomi ghaylaan ibn salama ghaylaan bii <laughs> yaay fàtt la ko ghaylaan la mu xam na su hiit waxoon mooy nguni ngaana boobale nga xam ne mooy day nekk xam ne xunsaa la lam doon wax abdallah ibn abi umayya comme ni mu nee ci sax yi euh, muy nettalib sayyidina sayyidatuna ummu ummu salama mu ne dafa dégg muxannis boobu di hiit naan <laughs> naan abdallah ibn abi umayya mooy frère yaay ummu salama bi keroog bi ñuy waajal ngir dem xisaaru Taayif biñ jógee Xunayn euh, xam nga kii ñoom yaay Umm Salama demoon nañ ah moom demoon na nee kii euh, yaay Umm Salama naan naan naan frère yaay Umm Salama Abdallah ibn Abi Umayya ida ftataxa Allahu lakum ghadan Taayif fa alayka bibnati Ghaylaan fa innaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi mooy yii boobu hiit naan ah yaa abdallah ibn abi umayya in fataha allahu lakum taa'ifa gadan ne ko nag ah bu buur yàlla defee ngeen ubbi taaif suba de bu ñëw bu leen mayee nga bu leen mayee ngañaay ci xare yi ngeen jëm yow moom bu prisonnier yi ñu jigéen ñi yow bu ci nangoo am keneen kenn ku dul ibnata Ghaylaan doomu Ghaylaan as-Saqafi <laughs> non kooku moom nanga ko tànn de parce que ndaw soosu taar bu mu taaru tuqbilu bi arba'in mooy bu bu lay dëgmal si dalaa bëgg a wax ne ci taaram lay décrire noonu que bu buy dëgmal buy ñëw am na forme bu rafet bu dëppale bu bu la wanee gannaaw it am na forme bu rafet ci gàttal loolu la ci jublu yonent bi aleyhi salaam dégg ko ne ne ko yow dëkk yow xam nga loolu lépp fekk xam nga ñu mel noonu dañ leen a woyofaloon alxuraan da leen a fal sharia da leen a fal àttee dugg ci jigéen ñeeg yooyu léegi nag mu ne ko kon yow mu dàq ko ba pare ne ñoom ñii ne kii bu mu duggati ci seen biir yéen mooy soxnaam yi waaw parce que dañ ko toléré woon ndax xam nga ñu mel noonu mooy ñi nga xam ne ghayru ulil irba minan nisa'i nga xam ne amuñu lool lañ mel mooy en général quoi melekete yoo waa ji hit moom bu hit nii mu doon wax nag Ghaylaan bi mooy bàyyi waa ji mooy Ghaylaan kon Shurahbil ibn Ghaylaan ndaw soo sële mu doon wax kii frère am la di Shurahbil wala Sharahbil ibn Ghaylan ibn Salama ibn Mu'attib kon kooku mooy troisième kon Abdu yaa léegi ñu boole ko kan al-Hakam ibn Amr ibn Wahb ibn Mu'attab wala Mu'attib wa Shurahbil ibn Ghaylan ibn Salama ibn Mu'attab wa min Bani Malik kon trois wa ngoog ci waa Banu Malik Usman ibn Abil As ibn bishr ibn abd duhman axaa bani yasaar ñu boole ko ci waa banu malik usmaan ibn abil aas muy usmaan di doomi abil aas ibn bishr abil aas di doomi bishr ah, bishr di doomi Abdu Duhmaan Abdu Duhmaan Abdu Duhmaan di daamu Duhmaan axaa bani yasaar di mbokk waa banu yasaar kon kaatangook mu des mu ne wa aws ibn axaa bani saalim ibn awf ak aws ibn <coughs> di mbokk waa bani saalim di doomi awf mu ne wa numayr xarashat ibn rabi'a axaa bani alxaaris ak Numayr ibn Xarasha ibn Rabi'a di mbokk kon ñii yoo ngoog siisi kon abdi yaa layle ngay am ibn amr ibn umayr athaqafiyu ak kan alxakam ibn umayr ibn amr ibn wahb ibn mu'attib ak shurabil ibn ghaylan ibn salama ibn mu'attib ak ki nga xam ne quatrième Usmaan ibn Abil Aas Thaqafi ibn Bishr ibn du ibn Abd Duhman axaa bani Yasaar ak Aws ibn Awf axaa bani Saalim ibn Awf ak Numayr ibn Xarasha ibn Rabi'a axaa Bani ñii lañ kon siise àngook fa xaraja bihim Abdu Abdu yaa Layl ñoom nag génn nag amee lii ci la door a d'accord ah, nag na génn am naa li ma bëggoon léegi wa huwa naabul qawmi moom nag wa saaxibu amrihim mooy seen délégué mooy ki leen mooy seen mooy ki jiite délégation bi te mooy ki yor seen mbir léegi walam yaxruj bihim illaa xashyatan min mithli maa suni'a bi Urwa ibn Mas'ud likay yashghula kullu rajulin minhum idha raja'u ila at-Taa'if rahta mu ne boo gisee nag mu nangu mu fexe ba am ñu toll nii mooy comme lim la ko waxee léegi rek bañ li dal Seydina Urwatu ibn Mas'ud daal di koy dal te tamit gis nga gaa yi ñu leen dispersé ci biir kiiwu Taayif yi seen alliés yi jël nañ ci ci biir waa Taayif jël nañ te gaa yi dañoo ta mooy ku nekk bokk nga foo xam ne te kilifa nga fa ñii mu àndal léegi nag mooy buñ demee ñoom ñépp ñu tuubandoo bu problème mooy ñoom ñépp tuubandoo bu boobaa ku nekk boo ñëwee batn bu nekk clan bu nekk ci waa Taayif di nga wu ci yow sa mbokk mi bokk ci délégation bi te gëm li ñu gëm waaw mu ne nag noonu lañu ñu génne fa lamma danaw min al madina wa nazalu qanaata alfaw biha al mughira ibn shu'ba yar'a fi nawbatihi rikaab ashaabi rasulillah sallallahu alayhi wa kaanat ra'iyatuha nawban ala asxaabe mu ne bi nga xamante ne ba léegi al imaam ibnu isxaaqa ibnu yasaar raxmatullaahi aley defuñu tarja kii bi de taxriij bi de hein waa dinañ ko def léegi insha allah mu ne fa lamma danaw bi ñu génnee jóge saqif nag di ñëw ba jege madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam wa nazalu ñu wàcc qanaa mooy biñ gisoon ci jotaa bi weesu ci Qays ibn Ubaada ibn Saamit fa mu daloon bi ko yonent bi alayhi salaatu salaam yónnee côté Yaman ne ko dalal ci waa Sudaa mu génn ba escale foofu ci la ko Ziyaad daldi yëgee as-Sudaa'i radiyallahu anhu daldi ñëw ci yonent bi alayhi salaatu ne ko urdudil jaysh ne ko dellool Euh, euh, armée bi nar a jëm ci samay ñoñ man maa leen maa la leen resal maay seen délégué mu dem indiwaat quinze personnes et ainsi de suite ba waa Soudan ak nettali ba comme ni ñu ko gise woon léegi biñ agsee foofu xanaa Médina la nekk ci biti Médina noonu ñu daldi escale foofu ñu defee escale wàcc ñu gis ñu daje fa ak al-Mughira al-Mughira ibn Shu'ba seydna al-Mughira ibn Shu'ba lu mu fa doon def yaraa fi nawbatihi rikaaba asxaabi rasulillah sallallahu alayhi mu doon sàmm ci tuuram la woon parce que ayam la woon ay mooy pas ay biy tudd buy kiy musiba mooy ay tuur buñ naan yow c'est ton tour parce que muy sàmm gàtt gi waruwaayu saxaaba yi radiyallahu mu ne ñoom nag wa kaanat ra'iyatuha nawban ala ashaabi saxaaba yonent bi alayhi salaam dañ doon awante waaw bu kii sàmmee keneen mooy sàmm beneen yoon noonu lañ doon def mu tombeek nag mu ayu Seydina al-Mughira ibn Shu'ba xam nga seen mbokk la kan moo fàttale ko al-Mughira ibn Shu'ba ak nettaleem nan la mujje woon aywa maa ngi déglu Seydina al-Mughira ibn ba dafa àndoon ak ay mbokkam ci waa Saqif ah ñu dem ca Malikul Iskandariya ñooñu nag la buuru Alexandrie gën a xam jox leen lu ëpp ci ay kado lu mu ko jox moom mu daal di leen jalousie mbir yi daal bon mu gis ne daal lan moo tax buur bi jox gee ñee lu ëpp lu ñaar ñee lu ëpp lu mu leen jox mu bàyyi ba ñii ñibbi mu fexe leen yootal ci yoon wi daal di leen faat daal daw nangu seen alal ya la leen buuru al-Muqawqis daal di jox ñu daal mu daal di daw ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam daldi tuub bi mu ñëwee Seydina Abu Bakar naka la ko gis ne ko yaa Mughira ana ñi nga àndal ne ko yow Taayif nga ne ko kii nga jóge yow Alexandre nga jóge mu ne ko ana ñi nga àndaloon mu ne ko ñoon ñëpp faat naa leen mu ne faat nga leen waaw sama seen alal yaa ngi nii nag <laughs> yeneen tibe alay saab saab ne ko ñun nag sa alal ji duñu ko nangu sa sa dugg ci lislaam dinañ ko nangu mais alal ji moom duñu ko nangu waaw dina e, ndax loolu al imaam fii imaam al ibn Ishaq duggul ci détail boobu mais gisoon nañ ko mais imaam Muusa ibn Uqba moom daal dina koy tudd waaw bi muy nettali qissatu waa waa waa tabu waa kii waa Saqiif nii waaw moom nag fi mu situé affaire bi fi mu imaam Muusa ibn Uqba fi mu situé eh, wafd bi délégation waa Saqif fi ñu ñëwtu nee na mooy après xajjatu xajju Abu Bakar ginnaaw bi Seydina Abu Bakar jiitee aj ji ba pare ci l'an neuf mu ne foofu moom sax faatu koor wa dane ci jamono jooju la moom imaam Muusa ibn Uqba contrairement imaam Ibn Sa'd mi ne ba mu jógee Ji'irraana jóge xisaaru Taayif Ji'irraana ak yooyu yi ñibbi ci yoon bi la ko dab moom imaam Muusaa ibn Uqba moom dafa ne jamonoy dane wa aqaama abu bakrin linnaasi xajjahum wa qadima urwatu bnu mas'uud athaqafi ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallama fasta'dana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama ila qawmi mu ne moom bi nga xam ne seydna siddiq ci la jiite aj ji taxawal ko nit ñi nee na urwa seydna urwa ibn mas'ud daldi ñëw athaqafi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñaan ko permission ngir mu dellu ci ay ñoñam après loolu lay wax waaw après nag mu ne moom ci la gaa après moom noonu la ko nettalee waaye bu dee fii moom kon da koo situé juste après aju seydna abu bakr radiyallahu anhu ko ci lañ faati sayyidina Urwa ibnu Mas'ud après leneen li xew waaye buñ ñëwee fii ñu ne nag kon kon euh, sayyidina Urwa euh, al moom seen mbokk la woon waaw moo tax Urwa ibnu Mas'ud gisoon nañ keroog ghazwatu sulhul Hudaybiyah ba mu ñëwee di laal sikk mu yonent bi aleyhi salaam di ko jàpp nekk dele koo xam ne waa Màkka ñoo ko yebal moo leen ñaanoon ne leen est-ce que ku ngeen di tuumaal la ci man ku may tu ku ngeen di tuumaal la ñu ne ko déedéet yow mi nga xam ne ba nga déggee lii ñuy dal ko ne Seydina Muhammad aleyhi salaatu wassalaam mu ngi ñëw ci ñun nga bàyyi sa njaboot indi sa njaboot ak yépp jóge sa dëkk ngir jàppale ñu mu dem wax ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gàttal di laal sikkimam bi di wax ak moom am ku jël jaaseem ci ñu taxaw ci saxaaba yi di ko dóor ci loxo yi tog tog tog ne ko yëkkatil sa loxo ci sikk mu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bala ngay xëccaat loxo doo ko fa fekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ree mu ne ko way kii kan la ak ni mu bone xol ak waxam yi mu ne ko wala de sa doomu bàyyi teex bi la waaw mooy wala sa doomu sœur bi la mooy Urwaani nii de kii wal Mughira la mu ne ko yàlla gudar warta waraatekat bu mag bi yow démb rek laa pare ci fay forfait njombe gu rëy gi nga defoon diye gi nga xam ne moo ko chargé woon sinon xare bu mettee na doon am digg seen digganteeg seen mbokk yooyu ci waa Saqiif kii faatoon ñooñu nag biñ ñëwee nag moom nag moo dajeeg ñoom ñu dajeeg moom muy sàmm foofale moom Seydina Urwa ibnu Mas'ud althaqafiyu radiallahu taala anhu wa ardaa léegi dinañ àggale foofu kanta amru bnu umaya miñ doon gis ibn wahb bnu mu'attab wala mu'attib bnu malik althaqafi mi nga xam ne moom min adhal arab kaana min adhal arabi bokkoon ni ginoona am xel te muus ci arab moom ginnaaw gi bi waa taayif duggee ci lislaam hein dafa tabax nee nañu dafa tabax jàkka fi nga xamante ne nii mooy fi yonent bi alayhi salaatu salaam ba fam ba leen di xisaar di leen euh, encercler fa mu wàccoon foofu la daldi tabax benn jàkk moom Amr ibn Umayya euh, ibn Wahb ibn Mu'attib ibn Malik athaqafiyu rahmatullahi alayhi di Abu Umayya raxmatullahi alayhi wa radiya anhu wa ja'ala aaliya alfirdawsi maskanahu wa ma'waa ci suñu jotaa bii di insha allah kon dañuy yem ni ñu àggale kon bi ñu dajeek seydna Urwa biti Medina noonu muy sàmm ñoom waa wafdu Saqiif délégation waa Saqiif ana fan lañu mujje ak nu mbir ya mujje deme loolu lépp insha allahu taala lañuy mujj gis